wa an ibni mas'uudin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man asaabathu faaqatun fa anzalahaa binnaasi lan tusadda faaqatuhu wa man anzalahaa billahi fayuushiku allahu lahu birizqin aajilin aw aajilin rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan yuushik bi kasri shiin ay yusri' kon al imaamul xaafid an-nawawiyu eh, ci buntu bi ñu nekk ba léegi wala garab gi ci tool bi wala chapitre numéro cinquante-sept juróom fukk ak juróom ñaar di wax ci baabul wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa dammi su'aali min ghayri daruura ñu ñëw eh, ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn hadiis Samura ibnu Jundub radiyallahu anhu nekkoon hadiis cinq cent trente-trois juróomi téeméer ak fanweer ak ñett mu ne woon eh, samurata ibni jundubin radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu bani mu jeexee eh, walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis kon xadis bi ci tegu muy xadis numéro cinq cent trente-quatre comme niñ ko yëgle woon muy xadisu ibn Mas'ud mu ne waan ibn Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ah du Utba de waaw nga moom mi am na frère ah yàgg nañ ko fi gis mais kii mooy Abdallah waaw comme li ñu waxoon ci Abdallah ibn Abbas bu ñu ne ibn Abbas ak ibn Umar bu ñu ibn Mas'ud moom lañ ci jublu waaye du frère am bi waaw moom moo gënoon a siiw wa an ibn Mas'ud mu ne mu ngi jële ci doomi Mas'ud di Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man asaabathu faaqa képp koo xamante ne da koo dal laal ko faaqatun ak ñàkk bu tar lu tara tara tar ay weñ so yu mittee mittee mit ci di koy dal léegi moom namaa def waa ji namaa def <laughs> fa anzalaha binnaas waaw aajo bu présent aajo lool ñàkk boo lool mooy faaq daal di koy dal waaw léegi nag mu ñëw wàcce ko ci nit ñi quoi waaw dundam xat gi mettitam yi muy yi muy jànkonteel fa anzalaha bin nas mu wàcce ko ci nit ñi mooy ah ñëw ci nit ñi di leen ko wax ngir ñu fajal ko ko waaw di shikaaya an tariq shi shikaaya <laughs> waaw ñu nekk fi di shikaaya mooy ci e, e, wàllu yoonu di jàmbat waaw fu ñu dem waaw moom kay moom ah moom kay moom li ma dal naa moom moom kay moom bu ci lii ah moom metti na de ah moom yàlla moom xanaa nangam ah xanaa xanaa gisul keneen ah ndax sama xol bi sedd man bëgg lu ma kenn lu dul lu baax rek Euh, kenn ku ma bëggal lu ñaaw ah, ah, waaw ah loolu lii de moom moom moom waaw ñëw wax ko nit ñi waaw kër gaa ngi nii juróomi fan a ngi dara tàkku fa nangam ak nangam yonent bay saat saam loolu ko dal metti yooyu kenn du ko fajal non kenn ko fekkal jamais il ne va pas trouver satisfaction auprès des gens jamais <laughs> non du am lam bëggoon kenn du ko faj waaw borom bi da koy seetaan ak nit ñi waaw comme que daa ñëw di jàmbam nit ñi borom bi ne lan tu sadda yonentuwaay saa saam ne lan sadda faqatu kenn du faj aajoom joobu yële waaw kenn maadaama mu ngi koy jàmbat nit ñi non seulement du ñu ko faj mais yeneen yu gën metti day ñëw dalaat ko mu demati di jàmbat dara mu nekk benn engrenage benn cercle vicieux waaw benn wërngal boo xam ne du ci génn waaw alhamdulillah mu ne waaye wa man anzala képp koo xam ne mooy man koo xam ne moom la ko dal ba ko dalee weñ so yi mettit yi mettitu dund yi yu tar yi moom ki mu ko jàmbat fa waman anzalaha képp ku dem jàmbat ko wàcce sa loolee xamal ko sa borom mi nga xam ne dara upp ko woon moo la ko teg sax waaye nga nangoo ñëw ci buntam waaw bàyyee ko sa bopp wàkkeerlu ci moom diis ko sa soxlaak sa li nga xam ne moo lay dal nga wax ko ko ngir moom mu faj ko ah kooku de moom fa yuusiku wa yuusiku mooy lan imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne yuusiku bi kasri shiini yuusi bul wax yuusaku yuusiku bul wax yuusuku yuusi gu tooy gi bi am ñetti tomb siin gu am ñetti tomb gi danga koy def danga masque suuf allahu mooy lan mu ne ay yusri'u mooy ñu gën a gaawe yàlla day gaaw allahu moom lahu gaawal waajoojee bi rizqin ci wërsëg aajilin lool aw aajilin wala boo xamante ne nii ci kanam buy nëgëli waaw mu ne xadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud di al imaam Abu Dawud Souleymane Ibn al Ash'as as-Sijistani wala as-Sijizi kama qaala at-Tirmidhi <laughs> al imaam at-Tirmidhi moo koy wax as-Sijizi waaw mooy as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa at-Tirmidhi ak Tirmidhi mi ñuy wax al imaam Muhammad ibn Isa ibn sawra at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisun lii de xadiis la xasanun bu baax kon ah, loolu mooy xadiis bi léegi est laaj bu njëkk mooy eh, njàngat mu njëkk est-ce ñoom kese ñoo ko solo ñu na leen déedéet ku njëkk ki di imaam Abu Daawud al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal borom ngir daal dina koy solo eh, ñoom moom moo leen ci fekk si kon al imaamu Abu Daawud ndax fii da al imaamu Abu Daawud daal di soroowee dañ naan la imam Abu Dawud mu ngi ci kitaabu zakat babun fil isti'faf bu eh, téereb zakat eh, ba eh, bunt bi wax ci sàkku téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu xaram la yu yu baaxul laak yu daganul ak yooyu nga téye ci sa bopp waaw tey sàkku borom bi mu daal di lay fegal ci lépp loo xamante ne loo soxla daal kiis ko sa borom mu fegal la weñ so yeeg yoo yële mu ne haddathana Musaddad al-imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettala nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad mu Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi mu Hasan al-Basri ah Musaddad <laughs> génn ci borom xam ne wax na non Musaddad moom bi nii yépp dañ day mocc jàdd <laughs> day boo ko moccee bu la jàmm ci <laughs> matti <laughs> kii <laughs> da koy wéral waaw akbar ku ku yéeme la woon ah waaw moo tax Yahya ibn Sa'id ah, ah, al-Qattan waaw ah Allahu Yahya ibn Ma'in dane ah, kii bopp Yahya ibn Sa'id maanaam al-Qattan ah al-Hafiz al ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullah mu ne man de bu ma bëggoon bu ma bëggoon bàyyi samay téere ci benn nit kenn bu ma génnee Makka kon Musaddad laay bàyyi samay téere sama yi ma bind sama xam-xam ak lépp moom moom laa koy bàyyi waaw Allahu akbar <laughs> waaw ah <laughs> hmm? allahu akbar moo tax dafa am kii abul hasan al maymuni rahimahullah nee na ñëw laaj abu abdillah muy ahmad ibn hanbal rahimahullah ah, <laughs> ah laaj ko ngir mu bindal ma baal eh, ab téere ma dem ci musaddad quoi mu bindal ma comme benn bataaxal loo xam ne ngir mu demee eh, mu xam ne eh, imam ahmad menn boroom ngir mi moo ko booleeg moom quoi <laughs> nee na imaam ahmad bindal ma ba pare ne ma ni'ma shaykhu afahullah ne kay boobu lépp sëriñ muy musaddaq yal na ko borom bi aaf yàlla fu mu man di nekk <laughs> waaw moom vraiment ku yéeme la woon yow yéeme yéeme yéeme sëriñ ñoom imaamul Buxaari yi la ak ñoom ñëpp pa euh, pa kutubu sitta voilà du ñoom ñëpp bokkul ci ñi nga xam ne mooy neuf yi nga xam ne seen sëriñ la ñoom ñëpp mais moom sëriñ la woon ci ñoom imaamul Buxaari yi yooyu rahmatullah alayhi kon imam Abu Dawud mu ne haddathana Musaddadun qaala mu ne Musaddad kon al-Basri Abul Hasan qaala mu ne haddathana nettali nañu Abdallah ibn Dawud mu nekk ñu nettali mooy Abdallah ibn Dawud ibn Amir ibn Rabi' al-Hamadani ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala mu Abu Abdirrahman Kufa la ne woon ginnaaw gi mu nekk fi nga xam ne mooy Basra Euh, léegi moom nii moom mu ne ha imaam Abu Dawud ne taxawal mu indil la beneen tallale mu ne wa haddathana te nettali nañu ba léegi hadis bi Abdul Malik ibn Habib Abu Marwan mu ne nettali nañu ko Abdul Malik ibn euh, Habib Abu Marwan bi Abdul Malik ibn Habib al-Missisi al-Bazzaz rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettali nañu ibn al-Mubarak bi Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali mooy mu yéeme borom kitaabu zuhdi Euh, al imaam Ibn al ku ñu xam la ku siiw la Sénégal ah <laughs> Ibn al-Mubarak al imaam Ibn al-Mubarak nii ak a garaawoon moom itam ku yéeme mbir la woon ah ah. <laughs> am na école yu ñu ko fa tuddee bu ma juumal Ibn al-Mubarak ah. ci am na mosquée mosquée ko tuddee waaw moom ku yéeme la woon. voilà jamono ñoom imaamu Malik la doon dund euh, mais ñoom ñoo ko sutoon cay at voilà moo tax yu bari day ñëw naan damaa laaj Malik. Ah mooy borom ngir mi ñoom Sufyaan as-Sawri ah mu ñëwoon Kuufa ñoom ñëpp ma laaj leen <laughs> waa nit ki moom comme ni ko imaam Muslim indee ci eh, kii bi quoi ah, non loolu Yahya ibn Sa'id moo ko doon wax <laughs> non du Musa du du Ibnul Mubaarak Yahya ibn Sa'id mi ngi gis al-Qattaan al-Haafiz al-Qattaan al ib Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattaan rahimahullah moom moo doon wax loolu <laughs> moo doon damaa laaj Maalik imaam Maalik laaj ñoom Yahya ibn Ma'in laaj. non kii laaj euh, Soufiane eh, la wax ñu bari ne waaw bu dee ki moom bu dee ne moom wóorul quoi est-ce war naa am naa droit ne waa ji wóorul quoi ne ko waaw waxal ne wóorul <laughs> na xam-xam na waaw amul fair play de non c'est que bàyyil noonu nañ bàyyi noonu kese raayalante gannaaw yooyu amul ci xam-xamu hadith non xam-xamu yeneen ci way sasam la ngay xalaat <laughs> parce que sëriñ bi woo ko wax déedéet sëriñ boobu ñu ne te ñu doon ay sëriñ la ñu naan ah. non il faut pas ñu yaakaar ne c'est des n'importe qui non ay sëriñ lañ woon ñenn ñi dañoo bari ñu leen topp bari ay taalibe mais bu ñu dëgërul gars yi dañ naan la bo si mu laaj imaamu Maalik imaamu Maalik ne ko ku dëgërul neel dëgërul te loolu du jëw ah du jëw bu ñu xaraamal de parce que xam-xamu yonent bi sa salaam dañ koo war a seetlee waaw ñun boo seetloo ñun ñoo am problème ah mooy loolu parce que tili ko moo ko wax te xam nañ ne juum na waaye kenn nanguwu la wax rek juum na waaw. <laughs> ñu koy maasale noonu nit ñi di ko toxale ci moom alors que loolu erreur la kenn du ko wax waaw bu wax gi ñuy wax waaw ñàkk a franc nag te yonent suñu borom dana woon yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ragal yàlla ah yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa kunu ma'as sadiqin te ngeen bokk ci ñi nga xam ne ñoo dëggu waaw ñàkk dëggu googu nag ci ay wax ci jëflanteeg loolu dañoo indi ci problème yu rëy waaw raayalante gannaaw képp a fi ne daanaka waaw muy mudaaxanante gu yiis googu nga xam ne ci lu ñaaw quoi waaw nit day def nga couvrir nga couvrir ko quoi parce que mooy diw mooy kilifa diw alors que loolu amul ci lislaam amul loolu waaw surtout bu dee ne koo xamante ne nii mooy caay-caayam yemul ci moom ak la muy wax mu gaaw du yem ci moom nit ñi dañ koy jël di ko toxali ci moom jàpp ne lii mooy diine alors que du diine yow boo ko xamee amoo droit noppi lu dul bu am ay conséquences yu gën a boo waxee yoo xam ne da nga koy sóoraale ñii ñépp melandoo noonu maaseendoo noonu ñépp di noppi loolu moom ñoom ñépp la yàlla di boole mbugal bu leen jéggalul parce que képp ku topp wax yooyu di ko wax te muy waxu yéefe muy wax yoo xamante ne jaaduwul nit di ko wax waaye sëriñ di wa ko wax ña war a taxaw ne ah waaw ñun moom naw nañ ko lool waaw sopp nañ ko lool waaye nag dëgg lañ dina a sopp te dëgg mooy yàlla allahu huwa alxaq yàlla mooy dëgg waaw moom nag moo teg dëgg li Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon radiyallahu anhu jël leen dëgg ngeen teg ko ba pare ku ñëw nit ku nekk même man Ali dugal leen ma ci biir dëgg xool ndax dëppoo naan moom bu dee samay wax samay jëf sama doxalin yëpp dëppoo naa dëgg ñu door maa génne ca wax jama wax du tout le temps ah. non du dañ lay dugal benn yoon ñu ne léegi jeex na déedéet saa bu waxee dañuy jël ay waxam dugalaat ko ci dëgg xool ndax méngoo nag alquran ak sunna loolu la ndax inna alqurana huwa almizan ta'rifu minhu ma hawayta min al axlaaqi <laughs> wasadami ah noonu la ko sahibul xilaas as-sayyid al-haazim malik alayhi ridwanul maliki daal di wax inna alqur'ana huwa almizan gis nga alqur'an alqur'an mooy li nga xamante ne mooy balance bi nga xamante ne jullit bu ne jaam bu ne ki ngay xamee lépp loo xam ne tonongo ko ci ay jikko yu rafet ak ay di nga xam ne ni nga topp euh, kiiwu yeneen ci may sasam ak yan loo mën a am fa moom te yàlla ak loo mën a ñàkk ci alqur'an bu koy xam ne <laughs> waaw kon nag loolu la <laughs> waaw kon loolu lu ama am solo la al imaamu Abu Da eh, kii eh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan moo doon wax lool du ibn al-Mubarak kon mu ne haddathana kon imam Abu Dawud bu ñëwaatee kon mu ne wa haddathana Haab ibn Ha wa haddathana Abdul Malik ibn Habib Abu Marwan qaala mu ne haddathana ibn al-Mubarak gis nañ ko sànq wa hadha hadith mu ne hadith bii nag mooy hadith bi nga xam ne mooy tallale bii tallale bii laa indi fii mu ne an Bashir ibn Salman mu nekk ci Bashir ibn Salman mu jële ci Bashir ibn Salman al-Kindiyu an-Nahdiyu rahimahullahu ta'ala eh, an Yasaar Abi Hamza mu jële ci Yasaar Abi Hamza muy no mu naan Yasaar hmm, Sayyaar an Sayyaar Abi Hamza eh, eh, moom Abu Hamza al-Kufi rahimahullah moom mii nag atan aywa nañ taxaw tuuti ci waaji <laughs> parce que en euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom mii euh, daa am lees ci wax loolu nag la ñuy taxaw léegi muy sayaar Abu Hamza parce que en fait euh, al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala moom doonu ko woon awul xakam la doon wax ah <laughs> da doon wax naan sayaar abul xakam <laughs> moom loolu la doon wax. xam nga nee na Sayyaar lan lañ la wax léegi ne waa ji ni mu tudd mooy Sayyaar Abu Hamza Imaamul Buxaari yi moom Sayyaar Abul Hakam la doon wax te du moom kese hmm? du moom kese moo tax euh, mu euh, al imaam al Haafiz rahimahullah ci Tahdiibu Tahdiib Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala bi muy def tarjama Sayyaar bi muy dafa am ku tudd Sayyar Abul Hakam mu ne moom moomu nag Sayyar Abul Hakam ah mu wax hadis bi imaam Abu Dawud bu so hadis bi nii gis nga bu ko ci suuf dina wax Sayyar dina leeral ne Sayyar mii nag mooy Abu Hamza ah. waaye Bashir muy Bashir mi la tuddal léegi muy Bashir Abu Ismaïl moom doonu ko woon woowe loolu da ko doon woowe au mu woowe ko abul abu hamza moom sayyaar abul hakami la ko abu al-hafiz hajar ne loolu ndax imaamu ahmad ibn hanbal rahimahullah nee na sayyaar abu hamza la de wa laysa qawluhum sayyaar abul hakami bi shay <laughs> imaam ahmad min la la boroom nguuru ibn muhammad ibn hanbal mu ne kii sayyaar abu hamza la de wa waxu ñu naan sajaar Abul Hakam loolu du dara mooy njuumte la moo tax al imaamu Daaraqutni rahimahullah mu ne waxu al Buxaari qawlul Buxaari sajaar Abul Hakam sami'a Taariq ibn Shihaab wahmun minhu wa man taaba'ahu al imaam Daaraqutni mu ne wax ji imaamul Buxaari wax ne sajaar Abul Hakam au lieu Abu Hamza mu ne loolu njuumte la ci moom de def def la que moo jële ci Tariq ibn Shihab mii nga xam ne saxaaba la woon gis na Yonent bi alayhi salaatu wa waaye jëlewul ci moom Tariq ibn <laughs> Shihab hmm? nee na moom moo toogoon ci jàkkaay Yonent bi alayhi salaatu nee na ma jekki am benn xeer bu dal sama wet am nga suuf la woon eh, xeer bu njëkk rek benn xeer dal ma xool xeer bi fan la jóge ma gis Seydina Omar toog ne la ne ma nii def ma siñ gaay <laughs> mooy nee xalifa ma ñëw mu ne ma gis nga ñaar ñile nekk ci kanamu xabru yonent bi alayhi salaam nekk fee ba pare di di di waxtaan ci di wax ci kaw woowal ma leen nee na ma dem woo leen ñu ñëw Seydina Omar radiyallahu anhu ne leen mais min min ayna antuma ne leen yéen ñaar fan ngeen jóge mbokki fan ñu ne ko ñun de Taif lañ jóge Seydina Omar ne leen ah min at-Taif Taif ñun jóge gis nga bu ngeen jógoon Medina fii sama yar bii ma yor dinaa leen ko bàcc ngeen xam taw leen ko lay def yéen ngeen a rek waxewu ko ci kaw yéen da ngeen di nekk ci kanamu yonent waaye sar sar muy wax ngeen di yëkkati seen seen kàddu ci kaw <laughs> borom benn walla yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi <laughs> waaw waaw waaw tax di xam ne si ab la woon <laughs> kon mu ne waxu imam eh, al imam ad-Daraqutni rahimahullah Daaraqutni benn quartier la woon bu ne woon Baghdad ah. mu ne waxu imaamul yi bi ne Sayyaar Abul Hakami moo dégg ci Taariq ibn Shihaab mu ne loolu wax mun minu loolu def def dala waaw mooy nit foo man di toll mën ngaa juum waaw mooy ci tur bi nan la tudd sauf que imaamul Buxaari yi mën nañ ne en dafa topp dafa topp euh, euh, du du du du njuumte mais dafa topp ki nga xam ne boo njuumte la ci kaw que ne waa ji tuddul noonu mais dañ ko sauf que dañ ko doon woowe ndax Bachir mi nga xam ne taalibe bu kii la xam nga nit dañ naan taalibe moo ko gën a xam mais bon mais day bëree taalibe Bachir moom moo ko doon woowe <laughs> Sayyaar Abul Hakam ah Imaamul Bukhari ci loolu moom la jàpp <laughs> waaw <laughs> moo tax mu naan ko Bachir Abul Hakam imaam ad-Daaraqutni ñoom imaam at-Tirmidhi euh, Abul Hasan ibn Hajar ginnaaw yi ñoom imaam Ahmad tamit yëgoon na affaire boobu moo tax mu ko doon mu doon mettre en lool xam nga imaam Ahmad sëriñu imaamul Buxaari la rahimahullah muy remet ah mu doon leeral loolu que euh, du Abu Hakama ah, du Sayyaar Abu Hakam Sayyaar Abu Hamza voilà moo tax. <laughs> al imaam ad-Daaraqutni ad mu ne imaamul Buxaari rahimahullah li mu ne Sayyaar Abul Hakami kooku loolu njuumte la ci moom ak képp ko ci topp mu ne walladi yarwi ki nga xam ne moom mooy solo jële ci Taariq huwa Sayyaar Abu Hamza kii jële ci Taariq ibn Shihab mooy waroo xam-xam yi dañ doon xam mooy la ilmu am solo alhamdulillah c'est pas une mince affaire gis nga gis nga dañ tàmbalee ba léegi te ñun téere su ndaw la ñora ah, Riyad bi par rapport ak Sahih Imam al-Bukhari Sahih Imam Muslim lu tuuti la mais gis nga nit ñu bari ñu fiy tudd saa su ne naan càll bi nangam ak nangam mooy diw ak diw gis nga ñoo ñëpp nga war leen a xam fan lañu dëkk kan moo doon seeni sëriñ ci kan lañu jële est ce que dëgëroon nañ wala dëgëruñ kan lañ juddu boo xamul kañ lañ juddu mais kañ lañ génn àddina kan lañ génération wante woon kan moo nekk ay sëriñam kan moo nekk ay taalibim loolu nga yaakaar ne mince affaire la non c'est pas une mince affaire mais boo ci imprégné woo affaire yi day simple quoi mooy <laughs> euh, wax naa la ko mi waxatu la ko fii mu ne championnat de football yi li ko gaa yi xame waxuma benn bu Afrique yi nekk am Afrique non ligue des champions européenne mais gaa yi ni ñu ko xame jour bu nekk gaa yi mën nañ laa réciter ñu nekk Barça ñi nekk feneen ak feneen man nañ la réciter ku nekk kañ la fi atterrir ban ban équipe la ne woon avant kañ la juddu waaye bàyyil ma lool gaa yi même seen soxna seen seen ban soxna non seen coro yi ñuy génn ndóol sax waaw nga xam ne mooy dee ñu soppi keneen ñu ñépp lañ xam xam seenu dund ñaata lay gañe waaw waaw ba pare xamaale équipe nationale bu dee ba muy ba bokk bu dee argentin la wala brésilien wala sénégalais la wala français la équipe nationale yan jour la fay côtoyer te bokkuñu club yooyu yépp nga xam ko xam ay ñoo xam ne kenn du ci turu wolof daanaka européens yi à part di wolof yi jóge fii di fi bokk te ñoom ñu néew ay hongrois ay ay ay ay wa ay norvégien wa ñoomin yor gën fenn yooyu yëpp nga mokkal leen mais en fait xam nga yuy toogoo woon di ko jàngi naan xaaral ma mokkal ah l'équipe du Real Madrid ah euh, liste euh, jour yaa ngi xaaral ma mokkal diw waaw waaw diw mokkal mokkal taxaw mokkal turam mokkal fan la juddoo fan la kii kañ la fi ñëw kañ lay loolu xam na ko nekk fi nekk rek ci biir milieu bi mu ñor la tout temps yaa ngi ci benn doo ca raw ci noonu la connaissance information yooyu nga koy amee noonu ñu xadis nag c'est pareil gis nga boo ci nee yow soxlawul yenn yenn yooyu ah c'est que boo a ci newee nii ah au final dafa mel ni ñii da ngeen a xam gis nga ni ngay def mel ni nekk sa bawol nataal gee wala sa ndakaaru njaay nataal sa pikin nataal gee waaw alhamdulillah yow ma soo taxaw buntu jas aéroport jas manoo ma soo ko dépassé te pourtant jour yi évolué coupe du monde bi ñëpp nga xam presque ñëpp ligue des waaw ligue caaxaan bu Arabie saoudite yi nga xam ne léegi moom comme que yi nga xam ne dañoo dem bay war a retraité fa lañ leen di jox alal ju bari ñoom ñëpp nga xam ndax xamoon nga leen liñ ñëwee Europe d'abord nga xam ñëpp te génnoo frontière bi waaw mel ni yow dañ leen a xam a xam ñii nit ñii nii ñoom noonu ngay mel ak ñoom gis nga boo miinee affaire yi dugg ci imprégné wu ci mais affaire dañ wax da ngay benn tur day mel ni da naan kii daa mel da ni da ngaa xam fi mel ni koy côtoyer buñ ne nee imaamu Ahmad bu mel ni imaamu Ahmad da am benn visage boo ko jox même bu dee doon nii la mais boo nee Abdallah ibn Mubarak am na kum la jox quoi koo xam ne du bokk ak bi ñu ne nee imaamu Ahmad waaw. biñ la nee Yahya ibn Qattan Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz nga am loo xam ne am na lu mu la jox nga xam ko tamit xam ne ah waaw moom moo doon sëriñ ñoom Imaam Ahmad bi de oh te magewu leen woon lu bari <laughs> waaw Hishaam ibn Ammaar ma ne ah Hishaam ibn Ammaar waaw moom moom lañ tawan yar yi ca Imaamu Maalik <laughs> waaw nga xam ne kooku ko jëlee na ci Imaam Maalik ah Qutayba ibn Sa'id ah, ah al-Baghlani imaamu xëy mu ngi noonu kooku taalibe imaamu Maalik la en même temps sëriñ <laughs> ñoom imaamu ñoom imaam Abu Daawud yi ñoom imaamu al-Buxaari ñoom Muslim rahmatullah alayhi ainsi ah, Yahya ibn Ma'in sëriñ ñoom imaamu al-Buxaari ñoom Muslim imaam at-Tirmidhi Abu Daawud imaam ah, an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja kii si moom na ko xam naa ko si si si xam naa ko <laughs> waaw mooy <laughs> ainsi de suite noonu la waaw Abu Zur'a